mu ne al imaam al xaakim waaw al imaam al xaakim an-Nisaburi rahmatullah alayhi daal dinay solo ci yoonu Abu Salama muy doomu Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhuma Abu Salama men radiyallahu anhu mu ne uttu Aba Hurayra mu ne damaa dem seeti euh, na Abu Hurayra fekk dafa feebaroon daa feebaroon waaw daa feebaroon nee ma dem seeti ko waaw bi ma ko seetee fa qultu mooy feebar bi nga xam ne ci liggéey naa dina nee na man Abu Salama di taalibeem bi nga xam ne même hadis bi gis nañ ci riwaay yoo xam ne moom moo ko jëlee ci moom nee nag ma ne fa qultu ma ne allahumma shfi Aba Hurayra ma ne ay suñu borom <laughs> waaw ay way suñu boroom suñu boroom maa ngi lay ñaan nga daal di wéral Abu Hurayra mi sama sëriñ bi yàlla na nga ko wéral Abu Hurayra nee na bi ma ñaanee loolu radiyallahu anhu fa qaala mu ne ma allahumma la tarji'ha <laughs> waaw <laughs> waaw in istata'ta ya aba salama famut walladhi nafsi bi yadihi la ya'tiyanna 'ala al-'ulama'i zamanun al-mawtu ahabbu ila ahadihim min adh-dhahabi al-ahmar wa la ya'tiyanna ahaduhum qabra akhihi fa yaqulu laytani makanahu allah <laughs> nee na Seydina Abu Hurayra ne allahuma bi ma ko ñaanalee mu ne ma allah mu ne allahuma esa eh, mooy ñaanam diine ah mooy ñaan ngir mu bañ ko ko defal daal lii mu may ñaanal ba wér déet yal na bul delloo bakkanu Abu Hurayra bii nga xam ne mu ngi ci phase génn àddina allahu akbar allahu akbar waaw waaw waaw mukk ba pare ne ko ini satanta yaa aba salama yow gis nga abu salama boo manee bu dee man nga fa mut deewal mër yaa aba salama boo ko manee mër deewal maa la koy man abu hurayra ndax walladi nafsi bi yadi maa ngi waat ci borom bi nga xamante ne man sama bakkan mu ngi ci loxoom la yan na waat naa ne dina dikk ala al ci borom xam-xam zamaanun jamono joo xam ne mu ngi dikk al mawtu ilayhi ila ahadihim min al-ahmar waaw dee moo di jëlal or bu xonq tor or piir ñu yoroon ko dee koy gënal yoroon ci lu doy ay montagne montagne ñu deewoon moo koy gënal waaw ba pare mu waat walladi nafsi bi yadi waat naa ki nga xam ne sax bakkan ci loxoom la ne man Abu Hurayra wala ya'tiyanna ahadahum wa ahaduhum kenn ci waroom xam-xam yooyu ma lay wax xaaral rek Abu Salama dina ñëw kenn ci ñoom qabra axii ñëw bi ziyaar ci qabru bokkam tiim qabru bi fa yaqula mu naan laytani makaana ak a neexoon ma nekkoon bërëbu kii Allahu akbar Allah mu ne wa fii kitaabil fitan ñëw na ci kitaabul fitan min riwaayati Abdullah ibn Saamit Abdullah ibn Saamit di mbokk Seydina Abu Zarr an Abi Zarr mu jëlee ci Seydina Abu Zarr radiyallahu anhuma annahu qaala nee na mu ne Seydina Abu Zarr ne yuushiku an tamurra al-janaaza fi suuqi ala al-jamaa'a wala an tumarra al-janaazatu fi suuqi ala al-jamaa'a fa yaraaha ar-rajulu fa yahuzzu ra'sahu fa yaqul ya laytani makaana haadaa qultu ya abaa zarr inna zaalika la min amrin aziim qaala ajal allah allah waaw allah mooy kitaabul fitan foofu la imaamul Buxaari sayyidina Abdallah ibn Saamit nee na damaa Abu Zarr dane léegi rek nga gis nit daal di romb ñu rombal benn janaasa benn néew bu ñuy romb ngir di ko denc romb nag comme que almeer yi ñu ko jëmee ci marché bi ngay jaar jaar ak moom ci côté marché bi ci mbooloo moo xam ne ñu nga ca marché ba comme rek bari ay nit fa nga gis kenn ca ñoom daal di gis ah gis jekk rek gis gaay di dox di yóbbu jàpp néew bi di ko yóbbu am ku ko gis yëngal bopp bi daal di koy wàcc naan yaa laytani ay woy ak a neexoon man nii makaana hada ma ne woon bërëbu kii muy man la ñuy robi nii Abdallah ibn Samit nee na fa qultu ma ne ya Aba Dharr ah yow Aba Dharr Jundub ibn Junaada radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah ci li gën a siiw nee na ma ne ko ah waaw Abaa Dar inna li ko waral mbir la mu màgg xanaa qaala ajal sayna Abu Zarr ne ma ah kay li tax ab néewuñ la rombale nga naan aka neexoon ma ne woon place waaw foofu lay al imaam al haafid na Hajar yemale mu ne wallahu ta'ala a'lam moo tax boo gisee yeneen saa salaam doon tere kon tamannil marid al mawt mooy xadiis Seydina Anas biñ la fàttali léegi am na mu ngi ci saxiix yi laa yatamannayanna ahadukum al-mawta min durrin asaabahu fa in kaana laa budda faa'ilan falyaqul allahumma ahyinii maa kaanat al-hayaatu xayran lii wa tawaffanii idaa kaanat al-wafaatu xayran lii Allah yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne laa yatamannayanna ngalawaay mukk mu nekk di mëbët ahadukum kenn ci yéen al mawta min durrin asaaba waaw waaw akbar ndax lor gu la yàlla teg natt bu la yàlla teg waaw loolu nag mooy lépp ci salaf yi dañ na lool mooy nattub àddina kese ah. waaw nattub àddina la kanta bu dee bu alaaxira boo xam ne sa diine lañu nar a bu ragalee loolu ci mbàllu diineem kooku duggul ci tere bi allahu akbar te loolu li koy gën a mooy euh, al imaam ibn Hibbaan dafa solo xadiis bi foofu imaam Seydina Anas dane radiyallahu anhu laa yatamannayanna ahadukum al li durrin nazala bihi fi dunya fa ngay dégg waxu imaam an-Nawawi bi léegi bi mu lii nag nëbët dee loolu du du du du du du affaire àddina la mais bu dee sa nii ne ngay bëgg a rawale loolu kenn nëbëtu ko kenn euh, euh, ŋaññu ko te kenn bañu ko salaf yu bari sax jox la Seydina Omar Seydina Isa al-Ghifari yi ak ñi nga xamante ne moom la la waxoon Seydina Omar ibn Abdul Aziz ak Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu keroog Siffin bi mu amee eh non Jamal bi mu gisee doomu Seydina Talha bi as-Sajjad nekkoon ku mënoon a jaamu yàlla bañ koy woowe as-Sajjaad sujjóotkat bu mag bi Seydina Ali keroog bi muy xool ñi faatu ba gis ko dane aka neexoon jamono ji fekkoon ma faatu woon bu yàgg avant lii di xaw ma koy feew kii nii faatu na fekk moom ñi àndoon ak Sayyidatu Aisha baayam naa Talha ak ñooñu Seydina Zubayr ci la àndoon mu naan ak a neexoon man Ali ibn Abi jamono ji fekkoon ma gaañu woon bu yàgg dañoo fekki musiba gu toll nii muy gis ak sajjaat nii tëdd fii faatu nii ci loo xam ne mooy diggante ñaari kuréelu jullit la woon waaw kon ñu ne loolu bu dee mbiru loolu mbiru àddina kon hadis bii nii riwaay imam Ibn Hibbaan bi da dëgëral que ne lii li boroom xam-xam yu bari di wax ne non lii yonent saa sallam di wax laa yatamanna yanna ahadukumul mawta min durrin asaaba loolu mooy ci affaire àddina waaw yow sa kër gi nga amoon moo màbb wala moom lañ saisir wala sa entreprise baa yàqu sa oto bee yàqu sa lépp mooy yooyu nga xam ne mbiru àddina la ak yoo xamante ne sa yaram la laal wala sa njaboot mais mbiru àddina la yooyu lañ la nag loolu nag musiba yooyu la dal bu mu tax ngay mëbët dee laa yatamanna yanna ahadukum bu kenn ci yéen di mëbët dee lu tax min durrin asaba à cause de lor boo xam ne daf koo laal waaw waaye bu dee li koy dëgëral mooy euh, riwaaye bii ne laa na yanna ahadukumul mawta li durrin nazala bihi fi dunya bu kenn ci indi mu ma dee ndax lor gu ko dal goo xam ne mbiru àddina la waaw kon nag mu ngi noonan mooy sababu àddina waaw waaw te fàttaloo nañ la sànq li Seydina Omar doon wax allahumma kaburat sinni wa da'ufat quwwati wa intasharat ra'iyyati faqbidni ilayk ghayra mudayya wala mufarrid waaw borom bi ah, sama mag sama at avancé na sama kattan nga ma amoon man Umar man ibn al-Khattab radiyallahu anhu dinay faible wàññeeku na wantasharat ra'iyati li ma sàmmuloo daal dinañuy tasaaroo mooy lislaam bi gën nañoo yaatu yal nag ma jël ci yow te boo may jël ma bañ a nekk koo xamante ni ah damaa sàggane mudayya liñ ma tegoon daal di ma koon responsabilité wala mu farat wala ku gàttañ lu ca la ma waroon a def allahu akbar waaw allahu akbar <laughs> kooku imaamu Nawawi doon wax di al-Ghifari yi boobu fële eh, eh, eh, yu naa ñu def Isa al-Ghifari yi wala muy Abis al-Ghifari yi waaw Abis al-Ghifari yi comme ni imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax ne moom Abis al-Ghifari yi al imaam Ahmad dafa solo ci yoonu euh, Abs mu ne Abs al-Ghifari am ñu ne euh, abis la saxaaba la radiyallahu anhu mu doon wax naan yaa Ta'un xudni waaw naan Ta'un bi ay way jël ma mu ne fa qaala lahu Ulaymin al-Kindi am benn taalibe bu fa newoon di Ulayma al-Kindi rahimahullah ne ko lima taqulu hada waaw sëriñ bi lu tax ngay wax lii alam yaqul rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la yatamannayanna ahadukum al-mawt fa qala inni sami'tuhu yaqul badiru bil-mawt hitta <laughs> waaw imratu as-sufaha wa kathratu ash-shurat wa bay'u al-hukm après continuer <laughs> muy xadis boobu taalibe bi ne ko mais lu tax ngay wax lii ndax yonent bi alayhi salaam waxul ne bu kenn ci yéen di mëbët dee mu ne ko man mii dégg naa yonent saa salaam man abs wala abis tële doon wax ay saal yi dégg naa yonent saa salaam naan njëkkante leen ci dee six juróom benn balaa juróom benn yi am ku mën a dee deewal waxuñ la nga xaru ji da non <laughs> <laughs> mooy ñaan yàlla ndax yàlla ay faati jullit bi moo tax mu ne ah fa in kaana xadis bi bu saxiixayni bi laa yatamanna yanna ahadukum al min durin asaaba fa in kaana laa budda faa'ila bu dee na manu la ñàkk mu ñaan yàlla faat ko falyaqul na wax allahumma ee eh, saa borom ahyini yal nag ma dundal maa kaanat al xayaatu xayran lii fekk xam nga ne yow borom bi kenn man ma dund moo gën ci man waaye wa tawaffani yal nag ma faat ida kaanat al wafaatu xayran lii bu dee ne faatu moo gën ci man kon kay kii wax lii ñaan nag mais daa tànn loo boromam wa xayir waaw tànn lool sa borom fa kayfa ixtiyaaruna wa inna mu'iq mu'iq mu'iq mu waay tànn lool sa borom nan ngay tànne alors que mooy mujjanteelu mbiri moo ak lu tax manuma wax baat hein te mujjanteelu mbiri dañoo nëbbu taxubu moo ak xaa moo ak <laughs> bu moo <laughs> waaw u al umuri taxubu mooy dalaa dalaa fàddu waaw tànn lool sa borom moo tax yeneen saa sa wax ñu nii boo manul lu dul lii yow ñëwul nga wax lii ah borom bi borom allahumma ahyi waaw yàlla nag ma dundal fokk yaa ngi bàyyi ma defani dund fekk xam nga ne dund moo gën ci man waaye faat ma bu dee ne xam nga ne faatu moo gën ci man mu ne ko man nii nag damaa dégg saa saa ni njëkkante leen ci juróom ñaar ci faatu balaa juróom ñaar benn ci juróom ñaar yi di agsi imratu sufaha te lii imratu sufaha bi muy wax moo taxoon Seydina Abu Hurayra doon wax naan yal na bu ko borom bi fekkele jiitu ñi nga xam ne ci waa Quraysh lañ bokk nekk ay jeunes yoo xam ne ñàkk teggin ñoo jiite mujj jiite mbir yi di yàq ci kaw suuf yal na bu ma ko yàlla fekkele moo tax l'an cinquante-neuf borom bi nangu ñaanam faat ko l'an soixante Seydina Muawiya génn àddina ba mu génnee àddina mbir yi nekk ci loxoy sufaha yi ñu yàq ci kaw suuf hatta qatalul al Husayn ibn Ali rayhanatu rasulillah waaw waaw alayhi alayhi afdalu salatu wassalam wa radiyallahu anhuma sakaaja Medina moom Muslim ibn Aqil liñ la waxoon xarra ayyaamul xarra dem Makka assiégé ko taal Kaaba gi waaw loola daw Sayyid Abu Hurayra naan yow Abu Salama boo manee diyee bu yoboo nga diyee <laughs> waaw kon yeneen sa salam loolu wax njëkkante leen ci dee balaa imratu sufaha juróom ñaar juróom benn benn bi mooy imratu sufaha waaw waaw mooy gaa yi nga xam ne seen bopp yi kopp new ci ay gone yoo xam ne dañoo ñàkk bi yar lañu waaw ba pare rëy réew te bakkanu nit ñi amul pois ci ñoom bakkanu nit ñi amul benn poids ci ñoom waaw li gaa yi naan rey nag naanum ñeex ma ne ñii naanum ñeex sax moo gën a sedd ci ñoom moo gën a kii ci ñoom ko bakkanu nit ñi seen yoon newu ci waaw kon imratu sufaha gaaw leen wa kasratu shurut ak bari eh, ay gaa yoo xam ne ay takk der yoo xamante ne nii liñ fi nekk yëpp mooy tooñ waaw ba muy wax nisaa'un kaasiyaatun aariyaatun maa'ilaatun mumilaat waxoon na gaaya ak gaa yoo xamante ne nii dañuy yor seeni yar ka aznaabil baqar yadribuuna bi an-naas waaw nga gis ay gaa yoo xamante ne ah parce nee nañ ay takk der lañ ay policier ay ñooñu yoo yor hmm, euh, euh, la force légale waaw au ñu seet ci ñi nga xam ne ñoo tax ñu jox leen ko mooy population bi ñoom lañuy far di leen ci fitnaal waaw jàppe leen ay moins que rien di leen taw di leen duma duma yu jéggi dayo allahu akbar waaw moo tax kon Seydina Abs <laughs> al-Ghifari yi imaamu Nawawi fële juumte la woon ci taban bi ñoo defoon Isa mais Abs la wala abis comme l'imam al-Hafiz Ibn Hajar wax imam Ahmad tamit solo na ko Allahu akbar comme bi mu naan ya Ta'un xuzni ya Ta'un xuzni ya Ta'un xuzni ay way yow Ta'un bi mem ma jël ma yow Ta'un bi jël ma yow Ta'un bi jël ma ulay <laughs> mënil kindi ne ko lu tax ngay wax lool ndax yeneen saa saa waxul ne la yatamanna yanna ahadukum al-mawt mu ne ma man dégg naa yonent bi alayhi salaatu salaam mu wax leneen xam naa bu baax lii du dul ma déggul de waaw waaw waaw mu ne man dégg naa Rasulullah sallallahu baadiru bil mawti sitta imrata sufaha wa kasrata shurat bari gaa yi nga xam ne dañoo ñàkkug lëdëbu ñàkku teggin ñoo yor force seen loxo di duma nit ñi ci maali forog maala may maala tey wa bay'ul hukmi ak li nga xam ne mooy euh, euh, àtte léegi dañ koy marchander waaw marché ñetteel mooy mooy àtte yow nit dalay tooñ sax xam na ne mais mooy gañe procès parce que moo lëpp alal juge bi xam nañ ko xam nañu poosam waaw day ñeme sax dalay tooñ ba pare ne la yóbbu la neex tu vas waaw wa bay'ul hukm atte dañ koy jaay sa sachet le plus offrant mooy gagner procès wa bay'ul hukm allahu akbar wastighfafan bid-dam ñeenteel bi woyofal deret gars yi rey deret mooy yii moom yii nii bala ñoo xew di bari boo ma nee dee deewal te lool mooy yàlla mooy lan ñaanal yàlla mu jël la waaw wastighfaafan biddam di doyadal li nga xamante ne mooy deret ñoo xamante ne deretu nit ñi amuñu benn poids ci ñoom mu ne wa qati'atir rahim juróomeel bi mooy dog bokk nga xam ne mooy monnaie courante gars yi seet yoon naw ci jàpp nañ ne sax nekk fi di toppatoo ay mbokk mbisu day wane ne kii dafa arriéré quoi waaw mu ne bi ci mujj wa nashwan yattakhiduna al qur'ana mazamir yuqaddimunahu yughannihim wa in kaana aqalla minhum fiqha wal iyaazu billah mu ne ay gaa yoo xam ne dañuy jàppe alquran lañ jàppe def ko comme ay musique musique lañ ko jàppe ñoom la ñuy tiimal jiital leen ñu leen di wayal ñu naan dañuy trance ñu naan alquran alors que déedéet même bu dee moo leen gën a néew dégg fiq bi nga xam ne mooy ànd ak alquran seen yoon newu ci ku baatam neex kese même bu dee njàng ma leerul day dam yax waaye chanson ba mu ciy dugal ak way yaag na ba mel moo leen di transloo waaye du alquraanu dëgg dëgg dëgg akbar allahu akbar wal iyaadu billah a'aadana allahu min al ghuruur la hawla wala quwwata illa billahi al ali kon lii nii lépp pour wanne ñii nii ay saxaaba lañ yoo xam ne ñu jàppoon ne ah non attention xam nañ bu baax li yeneen saa sara wax waaye yéen nii nee na balaa looloo xew moom ku mën a ñaan sa borom mu jël la ko def allahu akbar allahu akbar allahu akbar noonu imaam ahmad solo na jële ci Awf ibn Malik xadiis bu mel nii bi muy mëbëddee ñu wax ko ne ko waa yow yeneen saa sara waxul woon lool mu ne ndax yeneen saa sara waxul woon ne bu kenn ci yéen daal di mëbët dee ak yooyu mu ne attention maa umrul muslimi kaana xayran la la ci wax dana fekk dunduk way julli bi moo gën ci moom voilà loolu la al xadiis bi nga xam ne mu ne euh, imaam alxam naa mu ne xadiis Seydina Mu'aaz bi nga xam ne al imaam Abu Daawud moo ko solo imaam alxaakim solo na ko wéral ko mooy ñaan yooyu ngay ñaan ginnaaw julli gisoon nañ ko fii ci riyaat bi wa ida arabta bi qawmin fitna fatawaffani ilayka ghayra maftun borom bi bu dee namm nga fitnaal ay ñoñ jël ma ci yow bañ maa boole ci ñu ngay fitnaal loolu du mébat deew ñaan sa borom kon lool la kon lool la waaw loolu day leeral que kon euh, euh, mébét dee gi nga xam ne moom lañ tere mooy bi nga xam ne mooy affaire u àddina tax waaw affaire àddina kese waaw ak saali ak ñàkk nangu dogalu yàlla waa xalaatoo ne sama diine gi nga xam ne ngir yàlla la lool laa bëgg ñoŋal taxulaa xalaat taxulaa jóg ak caalit nangu dogalu yàlla ak wommatu ci dogalu yàlla ah, musiba bii mu ngi laal sama alal yàlla bu ma fekk hmm. waaw sévir giñ ma nar a yàlla bu ma fekk kooku xalaatul diineem waaye fa kaana laa budda loolu mooy wone ne kon mébét dee du lu ñu tere ci luñ joyal bal dina àgg foo xam dañ koy sopp sinon yeneen saa sam duna wax njëkkante leen ci dee balaa juróom-ñaar yi di ñëw allahu akbar allahu akbar allahu akbar kon loolu la ba pare nag ñii li gën ci boobu nga delloo lu yeneen saa sal wax bu dee ne laa budda moom nga ñaan borom bi fa ahyini ma kanat al hayatu xayran lii ay borom maa ngi ñaan nga daal di may dundal feek xam nga ne dund gi moo gën ci man comme tel istixaara ga rek sama mujjanteelu mbir lépp di dellu ci yàlla bu dee xam nga loolu moom musiba yi yëpp mën na ñëw loolu ma garder ko borom bi téye ma te dara du ci wàññeeku pas-pas bi ma am ci yow wéeru bi ma am ci yow borom bi mën nga ma fee bàyyi fa ahyini waaye bu dee xam nga ne loolu dina sell bal man naa ñàkk lépp borom bi fa amit nii yal nag ma jël fa tawaffani waaw kon loolu la waaw kon loolu la lii nii la waaye euh, lii la xadiis yi di wax waaw mais pas que voilà moo tax fii kanta gaa moom fi xadiis bi moom xadiis bi wax na lu leer walladi nafsi bi yadi wat naa man yoneen saa salaam ki nga xamante ni sama bakkan mu ngi ci loxoom muy borom bi tabaaraka wa taala di nga gis ni laa yamurru laa tamurru dunya àddina bi du jàll ba jeex ci riwaa imam muslim la tadhabu dunya hatta yamurra ar-rajul addina bi du du du du dem de hatta ba yamurra ar-rajul ba nit ki di romb ala al-qabr romb ab xabru fa yatamarragu alayhi bërëgu ci wala pensé wu ci wa yaqul naan sëgg ci yaa laytanii waay aka neexoon kuntu makaana saahibi haadha al-qabr ma ne woon boroom qabru bi waaw mooy yii ak a neexoon fekkoon kii kii kii walaysa bihi diin kii diina taxut illa bala lii nag lañ tere moom nattu kese la nattu yee ko songu submergé ko waaw war ko fu ne moo tax muy mëbët nekkoon place kii ñu suul fii waaye du mbiru diine kon loolu loolu loolu loolu loolu xaal yu garaaw la aadana allahu min al fitan yal nañu borom bi musal ci fitna ji ma zahara mina wa ma batan li nga xam ne ñoo ci feeñ waaye yi nga xam ne tamit ñoo ci nëbbu waaw yal nañu borom bi musal ci fitna ji yi nga xam ne ñoo ci feeñ waaye ak yagaa xam ne ñoom ñoo ca nëbb amin wa ma dhalika ala allah bi aziz loolu jafewul borom bi loolu du mbir moo xamante ne dafa jafe suñu boroom tabaraka wa lu yomb borom bi la waaw lu yomb boroom bi la yal na nu ko yal na nu ko borom bi defal amin kon nag ci kaw noonu ci kaw noonee ci la jeexal nag kon suñu tom bii nii muy tom soixante-dix-huit ci euh, kitaab baabul mansuraati wal mulah mu tombeek li nga xamante ni mooy le sept hmm, ramadan le sept ramadan muy euh, le 7 Ramadan tom 78 muy le 7 Ramadan 1444 de dëppoo mercredi 25 février 2026 bi madinati Villeurbanne al faransawiya euh, euh, mooy jeudi lañ commencé woon jeudi premier hein vendredi 2 samedi 3 dimanche 4 Ah, lundi cinq mardi six tay le mercredi dix-sept muy ramadan mille quatre cent quarante-quatre yal na borom bi def ñu àggale koor gi ci jàmm te mu nangul ñu ko daal du ñu koy fulondil comme moom ñu taxaw ñu defee ko comme moom ni mu ko xaare ci ñun mais pas ñun ni ñuy yaakaar na ñun dinañ ci gërëm dinañ ci am gërëmu boromam ndax ñu xamu suñu borom ñu xamuñu moom moo xam waaw te gardeel ñu ko bu bis ba nga xam ne moom lañu koy faye moom mi ne as-siyaamu lii koor man la ñeel ta maa koy fay wa ana ajzi bi wa wallahu ta'ala a'lam wa wa sallama ala ajma'in